kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi jeexalee ci bii ñu génn chapitre bi nga xam ne buntu deux cent soixante-dix-sept doon wax baabu tahrimul ghadr buntu bi nga xam ne moo doon wax xaraamal gu ñu xaraamal la trahison mooy di waraate xadis bi mu mujj woon gis mu doon xadis mille cinq cent quatre-vingt-sept al imaamu al nawawi rahimahullah ne woon waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala allahu ta'ala thalathatun ana xasmuhum yawma al-qiyaama walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadith bi ci tegu no bunt chapitre ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyya anhaa muy téere bi gën a gudd ci téere yi ñu gis eh, muy téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal al imam mu ne kon baabu chapitre deux cent buntu garab ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum ma'waahum wa maskanahum wa maskanahum mu ne baabu nahyi anil manni bil atiyati wa nahwiha mu ne baabu buntu an nahyi aaye gu ñu aaye anil manni ci di ñaaxaate bil atiya ci joxe nga nga joxe wa nahwiha ak yu mel noonee mooy lan joxe dara ba pare topp waa ji bu dul woon man waaw bu dul woon man bu dul woon man bu man waaw loolu mooy al man mooy li puukarewu ci kaw nit ki ndax defal loo ko loo ko masoon a defal bés waaw xaw ma lum la def walla kii nga topp waaw xanaa tey waaye xam nga ne moos budul woon ak man nangam ak nangam budul woon ak man nga toroxoon keroog budul woon man li ma leen defal yëpp waaye yéen purux ngeen nangam ak nangam ah man maa def nangam war ngeen maa sant ginnaaw yàlla maa budul woon man dee ngeen alhamdulilah waaw lu ngeen lekkoon maa leen ko joxoon lu ngeen lu ngeen soloon mana waaw yéen moom. loolu joxe dara ba pare topp nit ki di ko acculé ki yu mel noonu loolu day yàq sa jëf aaya yi nga xam ne nag buntu bii da koo samp wane na loolu bokk na ci jëf yi nga xamante ne dañ koo tere léegi al indi fii dugg ci laaya yi waaye ak yu mel noonu du joxe ka ci bépp xéewal teraanga boo defal nit ba pare topp ci ginnaawam di ko di ko bombardé di ko wax di ko wax ah waaw <laughs> xam nga ne moos waaw war nga maa sant waaw santal yàlla waaye man nii <laughs> ko dul woon ak man nangam ak nangam ndax teraanga goo ko defaloo aay bu ñu aay yooyu wanax wi haj yu mel noonu mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne moo kawete yéegudde nee na yaa ayyuha alladina aamanu la tubtilu sadaqaatikum bilmanni wal adaa suratul baqara aaya deux cent soixante-quatre mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegudde nee na yaa ayyuha alladina amanu i yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax yi waaw que ça soit sarax du nekk farata wala bu nekk sunna ñoo ci yem bil man ni ci ñaaxaate bu leen joxe ngir yàlla ba pare topp ka ngeen joxoon naan ko xam nga ne moos bu dul woon ak man dee nga bu yàgg bu dul woon ak man xiif ray waaw bu dul woon man nga nga rafle bu dul woon man kër doo am maa la joxoon kër voilà bu dul woon man maa la dugaloon ba waaw bu dul woon ak man keroog nga fanaan àll maa la tata fayal la taxi waaw nangam ak nangam lu nekk <laughs> waaw ba ngay jàng maa la doon héberger bu dul woon ak man nangam ak nangam loolu aywa bu leen yàq nag seen yooyu ngeen xam ne da ngeen koo defoon ngir yàlla bil man ni ci ñaaxaate wal ak lor cim waaw taalibe yu bon yi ngeen doon lu fi waaye nar lekk ngeen ne ko dërëx tée leen waaw lu waaye nar lekk ngeen laara biraa naan ko wal iyaazu billah teg boolu ceeb bi ngeen war a ay taalibe bi ne laara biraa naan jege si <laughs> waaw ngeen ne ko dañuy añ ba pare naan ko ñëwul sax tibb mbir yi jox ko ne ko jëlal nga dem ma yàlla waaw lu fi waaye na la lekk ngeen ne ko fuuf waaw wal iyaazu billaah façon wax yu ñaaw yooyu mooy adaa yaa ngi lor waaj di waaw ba pare topp ko xam ngeen ne moos teel loon ak man ba léegi yéen robi nañ leen yooyu yëpp wax yu ñaaw la borom bi na nag boo leen saraxe def lu baax ba pare di ko yàq ci wax yu mel noonee la tubtilu ngallawaay bu leen yàq sadaqaatikum seen saraxa yi bil manni wal adaa loolu nag ci même ci côté xam-xama ah, waaw ndax xam-xam bi boroom xam-xam bi joxe comme saraxe la waaw ñuy jàngale waaw bul ñëw naan bu diw bu dul woon ak man du xam tus waaw waaw ak bi mel noonu wal adaa <laughs> waaw yooyu bu ko def waaw loolu la borom bi tere bon imaam nag fii la ci yem mais xam nga aaya bi yemul foofu aaya bi dane ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladii yunfiqu maalahu riyaa an-naas wala yuminu billahi wal yawmil axir fa masaluhu kamasali safwanin alayhi turaabun fa asaabahu waabilun fatarakahu saldan laa yaqdiruuna alaa shay'in mimmaa kasabuu wallaahu laa yahdil qawmal kaafiriin suñu boroom dana woon yaa ayyuhal laziina aamanuu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax ya bil man ci ñaaxaate wala daa ak loraate waaw jël mbir ma ka koy jox sax xam nga ko këma xaaleeg mbir ma la nga koy jox yéega ba nga koy jox tël sànni ko ko dóor ko ko ci xar kanamam gi tëf jël leen wala yaa billah xam nga ne lor nga ko mu ñàkk pexe rek jël sëgg di for yi ci suuf te mënoon nga ko jox ci ndànk ak teey loo xam nga lor nga ko talla mu ne gis nga misaalam kii saraxe di def nee ngir yàlla lool ci làmmeñu kese la waaw ba pare nekk di ñaaxaan bu dul woon man bu dul woon ba pare wax wax ju ñaaw kam koy jox kook misaalam mooy kan kalla bi yunfiqu maala day mel ni waa jiy dépasse alalam riyaa an-naas nit ñi kooku yii yëpp liy seen problème mooy yàlla taxu waaw bu dul woon bëti nit ñi doonu loon joxe fii quinze mille yi mu joxe nii ci mbooloo mi wóor na bu doon moom kese du ko joxe waaye nit ñi la bëgg gistal te kooku dëgg-dëgg wala yu'minu billah problème am lépp lii la gëmul dëgg-dëgg yàlla wal yawmil aaxira bésu pay pay wa bés ba mujj ba nga xam ne lii muy def parce bu dee yàllaa tax bés boobu dina ko fay gëmu ko dëgg-dëgg parce que bu ko gëmoon dëgg-dëgg doonul woon day xam ne yàlla lay jëflanteel mais jëflanteewul ak jaam bi nekk ci kanamam di ko laaj wala bi muy jox ba pour x bu nekk naan ko budul woon man budul woon man yëfi fi yabaate yooyu mooy lan waaw di toroxal waa ji di ko tuudal nu ne kii dëgg-dëgg problème am laa yu'minu billah wal yawmil aaxir gëmul dëgg-dëgg buur yàlla ak bésu pénc ba bésu mujj ba fa masaluhu misaalam ka masali safwaanin day mel ni benn wu doj benn ros boo xam ne bu liis la dafa xeer wu gànd waaye liis alayha turab léegi nag sauf que suuf si daa ñëw ba muur xeer fa asaabahu waabil léegi nag am benn wicc wicc bu ko laal muy taw boo xam ne bu sew buy wàcc waaw ab waame ndox ñëw Allahu akbar wàcce hmm? muy muy muy taw bi waabil bi voilà mooy taw bu bari fa tarakahu salda léegi nag mooy suuf si bu taw bi baree bari bu taw bi baree baree bari ci kaw xeer bi lu muy def mais xeer bi suuf si newoon ci kaw xeer wu liis ngandum roc bu liis day day day dóor ci kaw mooy suuf bu suubi fuur noonu ndox mi suuf si day jóge ci xeer wi di wadd après nag fatara ko sal sa mu bàyyi mbir mi yow boo fa jaarate nga ne déet mais fii fii ko woon ne gis xeer woo xam ne wu liis la <laughs> loolu mooy lam yow en misaalam mooy kii dépensé noonu ak xeer wi nga xam ne suuf moo ko wër mooy la muy dépensé nii ci biti day mel ni lu baax la mais gis nga yawmal xiyaam bu ñëwee doo fekk dara ndax yawmal xiyaam mooy taw bi fa la yi di feeñee dëgg dëgg dëgg mooy bu taw bi wàccee ci kaw xeer woowee suuf sa noon sa kawam day tegu ne waaw laa yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu duñu am benn kàttan ci lañ jëfoon tous te duñ ko fekk ndax dañ faa deful woon dara loolu lool pënd la wu wureegul woon mu ngi door a wuñ wallaahu te borom bi nag laa yahdi nekk fi fil gindal qawmal kaafiriin ñi nga xam dañuy suul jëf eh, te duñu reconnaissance ndax waroon nañoo fàttaliku ne ñoom li ñu am borom bee leen ko defal bu leen ko defalee nag ngir ñu dimbali seeni mbokk c'est pas ngir ñu leen di wax budul woon ak man ah, yow xam nga budul woon ak man at sangam doona woon tabaski keroog saa loolu nag man ma am problème ak faamam bi de waaw gaa ngi ma dimbali ko xam nga ne budul woon ak man keroog ba léegi bantaloon nañ la <laughs> waaw la ak wax yu ñaaw léegi kon lii di wane aaya bi loolu dañ koo aaye waaw ndax boroom bi moo moo digle ne laa tubtilu bu leen yàq seen sarax yi ngeen def ngir man. ci man nag ala kon euh, ñaaxaate ak lor kañ koy jox boo joxee dara fàtte ko waaw mais di ko tudd di ko tudd di ko tudd di day yàqli nga jëfoon bokk na ci yi nga xam ne day yàq jëf mooy al man nag al ala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala ta'ala mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawe te kawem jógawul ci géej ba léegi nee moom nag aay yii nii aaya bi muy indi moo jiitu woon aaya bi mu indi sànq voilà ndax mu ngi indi fii aaya deux cent soixante deux alors que aaya bi ñu jóge deux cent soixante quatre la waaw mu ne wa qaala ta'aala alladhiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiilillahi thumma laa yutbi'uuna maa anfaquu mannan walaa adhaa voilà moom bi fii la koy yemale <laughs> Ah, <laughs> ah, waaw fii c'est ah damay ci kii yi dañuy def laa bul taxaw ku lu mel ni mais mais fii la koy mel ndax liñ ci soxla ay deux cent soixante-trois non deux cent soixante-deux alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun mu ne alladina mu ne borom bi kawe ci yéegun nee na yi nga xam ne yunfiquuna ñoom dañooy dépenser amwaalahum seen alal yi fi sabilillahi ci yoonu yàlla yoonu yàlla la ñu de summa ginnaaw gi laa yutbi'uuna duñu toppale maa anfaqu duñu faire suivre la nga xam ne moom lañ dépensé man nan wala azar waaw mooy dañuy mooy li aaya biñ jóge doon tere ñoom loolu lañu làmboo mooy bañ koo def mooy bu ñu joxee ngir yàlla jeex na duñu joxe ba pare di topp ca lañ joxe man nag azar di ñaax waa ji ak tamit di ko lor ci ay wax parce que defaloon nañ la dara lu tax kon ngay comporté wu ni man nii ah? waaw loolu déedéet mu ne lahum gaa yii nag lahum ñeel na leen ajruhum seenu pay ba mat sëkk inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim te amul dar lu ñuy tiit fuñ jëm amul les kay di fa ragal wala hum yahzanun te liñ romb amul lu ñuy jàq lépp borom bee leen di assurer seeni arrière ak seen kanam ak seen présent kon lii mooy li nga xam ne moom la borom bi digle voilà mooy li mu tere laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa mu tagg ñi nga xam ne ñoom la tagg mu ne alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adaa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun kon lii de mooy li nga xam ne moom la nit ci war a dëkki te nag kantaan ak di ko def man nag adaa lool dañ koo aay kon lëkkaale ma buntu baa ngoog wallahu taala alam al imam nag ginnaaw gi aay yi loolu la indi mu indi fi benn xadis boo xam ne mooy xadis mille cinq cent quatre-vingt-huit mu ne wa an abi darrin radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala salaasatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum cadaabun aliim qaala faqara'ahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama salaasa miraaran qaala abuu darrin radiyallahu anhu xaabu wa xasiru man hum ya rasulallah qaal almusbil walmannaan walmunfiqu silatahu bilxalifi alkaadib rawahu muslimun rahimahu allahu taala wa fi riwayatin lahu almusbilu izaarahu yaani almusbilu izaarahu wa tawbahu asfala min alkaabayni lilxuyala voilà kon al imam moom di benn xadis bi nga xam ne kottu ndong moom la fi indi mu an abi Darr mu ngi jële di sayyidina mawlana Abu Darr Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu li gëna siiw si noo na yeneen tur yoo xam ne ñoo xam dañ danoo tudd loon waaye lii moo gën a siiw waaye daal ñépp xam nañ ne bés ne Aba Zar moom kenn du jaawale kan wax mu ne radiyallahu anhu an nabi muy jële jële saa sa annahu qaala nee na comme hadis ba ñu génnoon bee passé qaala allahu taala salaasatun salaasatun ñett ngi ñetti façon ni la yukallimuhumullah yawmal qiyaama yawmal qiyaama borom bi da leen a jéppi jéppi ba du wax ak ñoom du leen adressé parole gaa yooyu benn wala yanzuru ilayhim te du xoole jëme ci ñoom xoolu yërmande mukk ñaar wala kii ñetteel te du leen du leen setal waaw ñeenteel mooy sa bakkaar yi ñu fa indi takk-takk yi fu fa indi salte ga borom bi du leen setal ñeenteel wala hum azabun alim te dina leen ñeel mbugal mu tara tara tara tar ñeenteelu mbir la hawla wala quwwa xoolal nii liñ dajale lii moo tax yii nii ku nekk war ngaa xam saway yii yeneen saa saa ñett yi muy wax ñooy yan bu ko defee vraiment nga fexe faire le tout yow xaw ma kan moom mais bu ko jege waaw xoolaatal ki ci njëkk mu ne lii walay daal borom bi du wax ak yow yawmal qiyaam ñaar du xoole xoole yërmande jëme ci yow du la fetal ci bàkkaar yi mu fi indi keroog képp koo xam ne fetoo ci bàkkaar yi am nga problème te dina leen ñeel mbugal mu tar bi nga xam ne mooy ñëw nag moom daal moom moom moom mooy mooy mooy le graal xaw ma ngeen koy wax moom moom moo ñëw doggali jaay quoi waaw coup de marché bi moom mooy bii moom walahum azabun alim bi nga xam ne mooy ñëw fekk seen doq yi ne ko tël waa ji wadda dootul kaawu ko mu daal di toog léegi qaala Abu Dar nee na radiyallahu nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal di jàng yi salaasa miraaran wax ko ñetti yoon mooy lan salaasatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim talaatatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum adaabun aliim ñaar ñett talaatatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum adaabun aliim ñetti yoon loolu moo doon sunnaa Yonent saa salaam lu bari bu doon wax biir da ko doon rafet ñetti yoon moo tax mu ne ko mu jàng ko ñetti yoon qaala Abu Dharr nee na ma ne leen saa salaam saa xaabu wa de waaye saa salaam yow ñii nii nga wax ci ñoom ñi ñii de wallahi xaabu kutus nañu wa te perte nañu man hum ya rasulallah waa ndawal yàlla saa salaam mais ñoom ñooy ñan ñii ñii ñii nga wax <laughs> waa ñi ñooy ñam nee na yeneen saa saa ne la al mooy ki nga xamante ne mooy sol yére yoo xam ne day traîner day buubu waaw loolu taxawoon nañ ci ndax xadiis bi dafa romboon <laughs> xadiis sept cent quatre-vingt-quatorze dañ ko gisoon Allahu akbar Allahu akbar mooy chapitre cent dix-neuf baabu sifati tuulil qamis wal kummi wa tarafil amama wa tahrimi isbali shay'in min dhalika ala sabili al-khuyala ah loolu la waaw foofu lañ ko gise woon hadis foofu la ñëw woon léegi kon mu ne almusbilu mooy ki nga xam ne day buubal ay yére moo xam nag côté loxoom yi mu ëpp côté tànk yi mu ëpp moom daal lépp mu ngir lan léegi nag al imaam an-Nawawi bon taxawoon nañ ci est-ce que affaire bi kooku il faut mu nekk xuyalaa ngir am bàkkaar wala déet <laughs> waaw al-musbilu moo tax mu ne wa fii riwaayatin lahu am na riwaay bu imaam Muslim solo al-musbilu izaara mooy ki nga xam ne làmbaayu suufam da koy da koy da koy def muy muy buubu léegi nag al imaam an-Nawawi mooy buubu mooy lan mu ne yaani al-musbilu izaarahu mooy wa thawbahu ak ay yéreem ah lambay ak ay yéreem waaye asfala minal ka'bayn mooy mu gën a yi mu dem ba dépassé ko même bu dee laalul suuf bu dépassé déjjoor yi waaye lil xuyalaa mu def ko parce que dafa suukari boo tax rëy rëy loo ngand looloo ko ci yóbbee loolu lañ tere xam nga moom loolu gisoon na ñoom am ay Ibn Abdul Bar ñoom ñu bari loolu lañ ko doon tekkee ne non mooy. dépassé googu mooy bu dee waa ji xuyalaa tax quoi waaw loolu woon nañ ci yàggoon ci da ngay dellu foofee masala yooyu lan moo gën a dëgër ci loolu quoi ak ñi xam nañ ne non même bu dul xuyala ah. rien que mu dépassé de joori dafa xaram parce que saa saa nee maa tax ta temps bay ni fa fi naar lépp loo xam ne bépp yére boo xam ne dépassé na cheville yi loolu mooy de joori waaja sol ko mu dépassé cheville yi la ci dépassé cheville yi safara la jëm. ñoom ñu ne eh, kon loolu tekkiwul mukk xuyalaa fan xuyalaa ou pas xuyalaa c'est pareil moo xam waa ji day réeréelu wala réeréewul boo fi sol yére boo xam ne dépassé na cheville loolu nag góor la parce jigéen bu dee jigéen man na dépassé sax bay buubu comme li nga xam ne loolu la waxoon yaay ñoom yaay ummu salama radiyallahu anha wa ardaha moo tax lii góor ñi tax ñuy wax waaw te yeneen saa salaam nisfu saq la doon def yeneen salaam yére mi ci moitié mollet bi la doon yem doonu woon sol tubéy bu dépassé foofu wala mu takk euh, comme làmbaay isaar bu dépassé moitié cheville bi yoon saa sam doonu koon sol jamais waaw mooy li lay xamale ay nit ñu riir te ñàkk xam dara mooy li dal ci suñu société yu bari nga xam ne bu ñu gisee sax nit koo xam ne day topp sunna di def lool ñu naan kii xanaa seen kër daa taa di ko ñaawal te képp koo xam ne day ñaawal loolu day ñaawal waajooj xam ne na saa sam nii la meloon mu koy ñaawal kooku nekk na yéeféer ci saase waaw kooku moom même bu dee dem na Makka dem na jumaa ji kooyam kenn dugg ko jiit mu ngi taraxee ko julli ko def yëpp kooku day nekk yéeféer parce que képp ku saboote lu yeneen saa sam ne woon te nga yëg xam ne lii la nekk woon nga koy saboote loolu moo lay génn ci diine yow moom da ngay tuubaat waaw waaw yàlla nag daa def ne ñu bari ci wolof yi ñu koy wax xamuñu tus waaw léeg-léeg sëriñ sa ñuy déglu tanewuñ leen waaw bu dee nag moom am na lu ñu mokkal ci alxuraan loolu mën nañ leen fee rawe mais tanewuñ leen ci xam-xamu diine ay lam daa lañ ci xamuñu dara dañuy magu gaa yi rek di leen jaay ne seen maama doon diw wala seen bàyyi diw mais tanewuñ gaa yi ah dara lañ leen tanewul façon yu mel noonu di wax yooyu di ñaawal gaa yi xeet ak yi ñoom nangam te yow yow ibaadu di mu solo looloo niroo ñu leen saa salaam doon solo yow nga ne yow yaa fi toogal yu leen saa salaam te foo toog ñu foog ne juróomi di te toog sa wet alors que yow kese la ak sa ngan bi yére yi nga teg waaw boo toog ci fauteuil boo xamante ni euh, côté bi ñetti nit mënoon nañu toog sa wet beneen côté bi ñetti nit nga toog gaa yi foog fauteuil bi fees na alors que yow kese la ndax yére bu gàdd bi nga dóor ak daamine bi toog di jaay kilifa yow kilifoo nga doo kilifa tee kilifoo yow teewoon foo bu fi waxal diine dara waaw parce que lii ngay def xam nga waxoon nañ la imaam Shawkaani li mu doon wax <laughs> te imaam Shawkaani xam nga moom mille six cents yi mille sept cents yi yaman yi la moo doon wax ne léeg-léeg nga gis ci gaa yoo xamante ne ni ñoom moom li ñuy soloo dañuy sol loo xamante ni mën nañ cee ñawal seen doom do yére <laughs> ma seen doom di ndaw fan yow imam Shawkani waaw yow yow bi gis ngeen man di gis naa ñoo xamante ne waxuma la seen seenu taxaw man nañ ko cee ñawal <laughs> ak rakkam ak seeni rakk <laughs> ñu ne moo fi kilifa gi yooyu di caaxaan la waaw ngan di yére yoo xam ne nag loolu loolu après ñu xam ne loolooy diine quoi loolu dara du diine yeneen saa sam doon woon solo noona façon sol ko yooyu léegi yow bu dee defoo mais ñi nga xam ne ñooy jéemaro yeneen saa sam ni mu mel noonu ni di ko leen saboote voilà kon almusbihu <laughs> Imaam An-Nawawi nag ne mooy ki nga xam nag da koy def xuyala mooy di di rëy rëylu quoi moo tax muy muy muy muy def yéreem yi di dépasser cheville mi voilà waaw léegi mu ne comme mooy ku njëkk bi waaw ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la wax ne yàlla du leen defal lii lépp yawmal qiyaam du leen defal lii lépp yawmal qiyaam kenn almusbilu kiy buubal ay yéeréem ñaareel wal man naan ki nga xamante ne nii lépp lu mu la defal bu dul woon man dul woon man nangam bu dul woon ak man nangam xam nga ne moos di wax yooyu loolu doo ci jële dara waaw kooku moom ki nga xam ne day daa yorum mbuus ah di jël ay mbé mbuus yoo xam ne lépp fëkk mbuus yu bënn ngan di bënn yoo xam ne nag mooy du téye dara la muy def moo kuy sotti ci mbuus moo moo yem dara bu ci taxaw yàlla dara la ci du nangu waaw lu mu defal nit bu daraay xew mu naan ko budul woon ak man nga torox keroog xam nga ne moos waaw mu ne wal man naan ñaar te mooy lëkkaale mag suñu buntu bi hadis bi looloo la Imaam an indi ko baabu nahyi anil manni bil atiyati wa nahwiha tere gu ñu tere ngay joxe ba pare di ñaax waaja naan ko budul woon ak man dee nga budul woon ak man ba léegi xam ngeen ne nàngam ak nangam loolu la waaw léegi mooy ñaareel kon kooku xoolal rek kon yow suñu la kaale bunt bi mooy ne kii moom ñeenti mbir yu garaaw yi ñoom bokk na ci ñi muy dal borom bi du wax ak moom yow mal xiyam du xoole ci moom jëmee ci moom xoolu yërmale du ko setal ca bàkkaar yam fu indi te ñeel na ko mbugal mu tar wal iyaazu billah léegi kon ñaara ngoog ñetteel wal munfiqu silatahu bil xalifil kaadib mooy waa ji nga xamante ne <laughs> yow commerçant bu ñeme yàlla baa ngoog <laughs> waaw non mooy mooy mooy commerçant bi ñeme yàlla bi naan day waat al munfiqu silata day day day day jaay li nga xamante ne mooy am marché bi mais pour pëtëxal gaa yi daal di leen mbaal jaay leen ko lëpp lu lu lu sax waaw mu ne gaa yi nag ne leen yéen waat naa ci yàlla lii moom li ma ko jëndee pëne lii quoi waaw di waat nag <laughs> waaw di waat ci yàlla waaw la hawla pour jaay pare na ngir fen waaye yow non yow lan lan lii loo ma ci nar a fay dix mille francs non kon nag ma bàyyi ko billahi léegi laata ngay ñëw demal dab ko kër ngay gis muy dem fii la jóge vingt mille la ma ci fay ma bañ billahi seen bu yow yi tamit ndeke day kàcc <laughs> nar kese lay def mu ne waajooju yàlla du wax ak moom ëllëg du ko xool xoolu yërmande du ko setal ci bàkkaaram fu indi te dina ko duur mbugal mu dina ko ñeel mbugal mu tar yawmal xiyaam moo tax bëgg jaay moom jarul kàcc ko wax waaw defoon ay caaxaan yooyu di jaay kooki kooki jaru ak façon leket yeeg yooyu affaire yi jaru yooyu yow leket yu bari litti ma nga xam ne saay mii leketam yi saay ay ay kook la woon wala leket wala xeet yu mel noonu quoi naan képp koo xam ne ku ci lekk la wala ku ci naane wala ku ci lan xaw ma sa xol du wow ma ne ko waxoo dëgg de waaye dama koo xool kii ci tere bi la woon ma ne kii moo ñëw yàlla wax yow ceddo yu ne woon fii gëmuñu woon yàlla lan lañ doon lekk lii lañ xamoon te lan la ñuy ne ab plat boo xam ne ku ci lekk sa sa xol du wow bu loolu mooy la xanaa da ngaa bëgg jaral rek waaw wala di jaay xaal xaal ji yoru nga ne lamb xaal gaa yi xaal ñamu àjjana la ah déet ku mu neex lu la neex nga ne ñamu àjjana la parce que borom bi nee na dina di ngeen fa am maata sey yil am <laughs> lu <laughs> kooku sax mais kii moom kii garaaw kii mooy day waatal gaa yi loo xam ne yow da nga koy da nga koy gëm quoi al munfiqu silatahu bil halifil kadib commerçant bi nga xam ne mooy mu wax billahi man lii waaw en laa ko jënd mais gars yi dañu yokk affaire yi léegi gis nga lañ doon jaay juróom léegi fukk lañ ñu koy jaay léegi nag sëñ bi lan nga mu gën ma jaay la ko loolu comme prime daaw bi nag xanaa nag nit da ngay xellu wat naa ko ci yàlla la wax xam nga waa ji bu nitee te bëgg mbir mi dina ne ah, kon nag nan laa koy mën a faye lool léegi mu yokk ndekete yu sa waay ay dil kese la teg day kàcc wal iyaadu billah léegi mu ne rawaahu muslim al imaamu abul xusayni muslim moo ko soo mais rahimahullah mais lii gisoon nañu ko foofu waxoon nañ la sept cent quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorze kon da ngay dellu foofu lépp lu jëm foofu nga daal di koy gis kon lëkkaale mag bunt bi ñu nekk wax nañ ne ko te ci kaw noonu ci la bunt bi yem benn xadis bi kese la findi bi di ñëw inshaa allahu taala ñu ngi chapitre bu ci tegu muy deux cent soixante-dix-neuf ah mooy chapitre yu gàtt dafay bari côté yi ah, waaye yu ama am solo wallahu taala alam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin